Alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu war a ñëw pour commencer livre muy nasiha arbaun nasiha li li islaax al buyut mu nekk quarante conseils pour yewanal kër ay sëñ Modu bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu ne arbauna nasiha li islahil buyut téere bi nga xam ne borom mi ngi ko mi ngi ko tuddee quarante ay quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jukk mooy baaxal kër yi yewenal kër yi ki nga xam ne moo ko taalif muy Muhammad Saleh al Munajjid Cheikh Saleh al Munajjid moo bind moo bind moo bind téere bii nii ci dajale nag ay ay conseil yoo xam ne yëpp booy xool daf koy tëbbee da koy da koy tibbee ci alxuraan ak sunna daanaka conseil yi fi nekk yu gën a bari lu mu tudd rek daf lay indil dalilam ci alxuraan indil la dalilam ci sunna yenent bi alayhi salaatu wassalaam moom booram téere bi di Cheikh Saleh Mohammad Saleh al Munajjid mi ngi juddu 1961 1961 la judd originam mi ngi nekk Syrie Syrie Syrie mooy originam dëgg mais ay waajuram dañoo gàddaayoon ñëw Arab Saoudine ba tax na moom fa la jàngee fa la yaroo fa la jàngee ba am bac ginnaaw bi mu doon fréquenté cheikh yi nekk foofu ya fréquenté na cheikh Ibn Usaymin doon na fréquenté cheikh uh, Salih Ibn Fawzan Ali Fawzan uh, ba jàppandal ko mujj gi mu doon boroom xam-xam bu mag doon imam bu mag bind ay téere yu baree bari jàngale it ay téere yu baree bari euh, képp ku daan seetaan émission yi nga xam ne moo daan am ci télé yi nekkoon Arabie Saoudite ak seen rajo yi moom bari woon na fa tànk trop rajo yi nekkoon Arabie Saoudite ak ak télé yi daan na fa bari yenn yi amoon na fa ay waxtaan am na rajo bu nekkoon foofu bu tudd idaatul Qur'anil Karim moom amoon na fa benn émission boo xam ne mi ngi ko tudde woon bayna nabi sallallahu alayhi wasallam wa asxaabuhu diggante yenente bi ak ay saxaabaam émission bu am solo la mu taalif nag ay téere yu baree bari taalif na téere yu baree bari surtout lu jëm ci wàllum kër ak xale nuñ koy teetee bam yaru xale nuñ koy tegaatee ci yoon euh, soxna nu ñuy def bam tegu ci yoon seetlu naa ne sujet bu mel noonu moom yàlla da ko cee may torop torop torop torop torop bu ci waxee rek moom nga xam ne ku xam li muy wax wax na. moo sos ba ba tey moo defar euh, site boobu noonu ni tudd euh, nga xam ne mi ngi tudd al islam sual wa jawaab islam question réponse benn site la ñu bari xam nañ ko surtout arabisant yi ñiy yëngu ci arab ñaareel boo tape dara rek muy ñëw facilement ñu baree bari xam nañ ko moom moo créé site boobu noonu moom cheikh bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jàng téereem kon wax dëgg fa yàlla Cheikh la bu bari ay activité ko jàmbaare la ñu sàkku ci mbokk yëpp ni ñaanal ko ndaxte mi ngi woon ci kaso bi ba jamono bii ni wax ak yow mi ngi ci kaso bi yàlla na ko yàlla génnee ak jàmm yàlla delloowaat ko ci ay activité am yàlla delloowaat ko ci liggéeyam suñu borom mën na ko yàlla na def kon moom Cheikh bi moo bind moo bind téere bii nga xam ne moom lañ tiim arbauna nasiha li bu buyut ay quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër yi defal kër yi xëy na duma jaar ci lenn lu nekk lu mu wax rek ma wax ko duma firi pat baat pat baat mais damay ñëw rek leeral li mu bëgg a wax dëgg-dëgg yi munta ñàkk rek lay tudd ci arab way moom duma topp baat par baat di tekki xanaa ma romb aye wala ma romb xadis bu ko defee ni tekki ko mais duma tekki baat par baat ci li nga xam ne moom lay wax bu ma yegsee ci conseil yi nag moom naa ko tudd ci arab wax la lu muy tekki ci wolof moo tax képp ku mën a jël big bic ak feuille mu jege ko bu defee muy bind wala nga tijji sa portable ay sa bloc note di bind conseil nga xam ne après boo ko xoolee rek di nga fàttaliku di nga mën a xam euh, conseil yi nga xam ne moom la cheikh bi di joxe kon ni tàmbali ci biir téere bi. Euh, wala xadis tamit bu ma ko rombee bu ma rombee ab xadis ci téere bi tamit du ma taxaw lu yàgg ci wér naag wérut ak kii nee na lii kii nee na laa loolu moom duma ci taxaw moom borom téere bi mboolem xadis yi nga xam ne andi na ko ci biir téere bi daf lay leeralal atteb xadis bi ci suuf day bind ci suuf leeral la atteb xadis leeralin bu yam nag bu tënku léegi koo xam ne dafa bëgg a yaatal ndax xadis bi wér naag wéru teg lu ci borom xam-xam yi wax après mu dem way laa duma ci taxaw naa tuuti rek ci xadis bi rek jàll incha allah léegi borom téere bi daal di tàmbali xadi daal di tàmbali téere bi mu tàmbalee ko inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah loolu moom daanaka borom xam-xam yu a bari moom la ñuy tàmbale seeni téere di ko tàmbale seeni xutba di ko tàmbale seeni seeni conférence te mooy sant borom di feddali ne suñ boroom ci moom rek lañuy dimbandikoo ñi koy tuubal suñ bàkkaar képp kum gindi kooko gindiku képp kum réeral kooko réer ñi seede ne Muhammad mooy mooy ndaw bi yàlla yàlla mooy ki ko yónni loolu la tàmbali téeram bi gannaaw bi mu ne al baytu ni'ma mu ne kër xéewal la loolu la tàmbalee téere bi al baytu ni'ma kër xéewal la daal di indi aaya bi yàlla di wax ne wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana yàlla suñ boroom moo leen defal ak dal ak stabilité ci seen biiri kër yàlla moo leen defal ngeen mën a amuk dal mën a am stabilité ci seen biiri kër doomu aadama bu xëyee wëri eh, dem chargé wu ji yegg ka wàcc ci kërën-kërën yi ba ngoon mu ñëw ci këram dalloo fa mën faa noppaloo mën faa amuk dal mu ne loolu xéewal la koo xam ne yàlla moo leen ko may ba leen ko yàlla may lu woon lu mel noonu du ko mën a am kon xéewal la ju rëy yàlla suñ borom may ñu fu ñuy noppaloo may ñu fu ñuy dalloo boo xam ne boo xëyee nekk ci coonay àdduna yi ba ngoon nga ñëw mën faa teg sa lex mën a noppalu tuuti xéewal la goo xam ne liñ ko miis liñ ko miin moo tax duñ ko bàyyi xel mais bu rëy rëy boo rombee ñiy fanaan ci suuf pont yi nga romb ñiy fanaan ci mbedd yi nga romb ñiy tëdd ci suuf garab yi wallahi alazim di nga xam xéewal bi la yàlla jox muy xéewalu kër foo noppaloo xéewal la ju rëy rëy xam ne dañoo dem miin ko ba duñ ko bàyyi xel mais xéewal la ci xewal yàlla yi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xéewal mi bu ngeen ko doon wàññi du ngeen jeexal lu bari la xëy na kañ yenn saa sa xel day ñëw ci benn nga xalaat ci boobu wa illaa kenn xamul nu toll kon xéewalu kër am foo dëkk am foo nekk wallahi lazim xéewal farewu ko kaw yenn saa da nga gis ñoo xam ne saa bu xiinee nar a taw seen fit dem xam nañ ne taw bi ci seen kaw la yi wàcc amuñ fuñ dugg amuñ amuñ lu leen di aar taw bi bu bu xiinee seen seen fit dem nga gis ñoo xam ne jant bi day tàng duñ am fuñ làqatu duñ am fuñ dugg yow yàlla may la xéewal yàlla may la kër boo xam ne fa ngay mën a nekk ba lépp dal nga génnaat nànk loolu xéewal farewu ko kaw xéewal farewu ko kaw kon xéewal dëgg-dëgg mi ngi noonu. et day sang day day day sang sutura kër dafa am sutura maanaam yow mi am kër yow euh, sa sutura du gaaw a xawiku ndaxte nit ki doomu aadama dafa mel noo xam ne pour euh, suturaam xawiku dafa yomb léegi dafay baax mu am foo xam ne fa lay làqatu fa lay dugg fa lay mën a nekk ba nit ñi duñ ko xamal lu bari bu dee nag yàlla daf laa nattoo nga ñàkk kër wala amoo ko sa sutura day xawiku ci biti nit ñi di la xamal lu baree bari booy xool ñi amul kër subhanallah seen sutura lépp dafay xawiku nit ñi xamal leen loo xam ne wallahi yow sa yaram day daw yow sa yaram day daw kon ku yàlla may kër mu am lu ko protéger am lu ko muur kooku xéewal googu noonu fu mu toll war na di ko sant suñ borom moom borom téere bi mu wax ne alaysa huwa makaanu sitril mar'ati wa siyanatiha mu ne xanaa kër nekkul fi nga xam ne fa la jigéen di suturloo xanaa kër nekkul fi jigéen di suturloo fi nga xam ne fa la jigéen di ñoŋale boppam xam nga nit rek ay ay suturaam lu ko eh, dindi lu ko feeñal dafay yomb mais surtout tamit ci jigéen surtout surtout ci jigéen ndax ni ko yàlla bindee moo tax mu beral jigéen daal ne ah jigéen xanaa du kër mooy fi nga xam ne fa lay suturloo xanaa du mooy fi nga xam ne fa lay ñoŋale boppam fa lay muure boppam ba nit ñi duñ ko xamal lu baree bari wayla bu nekkoon kuy taxawaalu ci mbedd mi subhanallah musiba yu baree bari mën na cee xew moo tax mu ne ci kër ci la jigéen di ñoŋale boppam fala la jigéen di denc ka boppam ba ay suturaam du xawiku ba ay suturaam du feeñ mu indi aaya yàlla di wax ne waqarna fi buyutikunna na ngeen toog ci seeni kër yéen jigéen ñi toog leen ci seeni kër wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula bu la ngeen def tabarruj bi nga xam ne moom la waa ceddo yi daan def muy di génn di feeñal sabtaar ci ay nit yoo xam ne ay jàmbur lañ ay jàmbur lañ ci yow kon na ngeen toog ci seen biir kër jàpp seen ñàmbur bañ di génn di lambar lambari ah ba tey mu wax ne yàlla bu mu bëggee mbugal ah banu nadir ah banu nadir benn giir la woon ci juif juif yi nekkoon Madina mu ne juif yooyu noonu ba leen yàlla bëggee mbugal yàlla bëgg leen a toroxal ci àdduna te seen toroxal bi gën a mag yàlla dencal leen ko ba yowmal qiyaama waaye toroxal bi leen yàlla toroxal ci àdduna mooy daf leen a xañ daf leen a xañ seeni kër yàlla daf leen a xañ seeni kër amatuñ kër moo tax mu ne huwa alladi axraja alladina kafaru min ahli alkitaabi min diyaarihim li awwali alxashr yàlla moo génne yéefar yooyu noonu nga xam ne ci waa ahlul kitaab lañ bokkoon yàlla moo leen génnee ci seeni kër li awwali alxashr muy première fois bu leen pang dajale leen ñoom ñëpp ni génn ni jiital leen ñoom ni yàq seeni kër ci seen jëmi bopp ak julli ñi tamit di yàqaale seeni kër yu buyutahum bi aydihim wa aydil muminin mu ne faatabiru yaa ulil absar kon ba leen yàlla bëggee xañ ba leen yàlla bëggee toroxal ci àdduna lim leen def mooy xañ leen kër xañ leen ay dëkkuwaay ndaxte kër comme ni ma ko waxee léegi dafay sàng sutura doomu aadama bi daf koy sàmmal lu baree bari dafay nekk foo xam ne fa lay mën a dalloo dafay nekk foo xam ne fa lay mën a noppaloo nit nag bu tollee bu demee ba yegg foo xam ne dafay war a xeetu mbugal bi nga xam ne mooy xañ leen seeni kër ni génn seeni kër yàlla mbugale leen loolu ñoom yahudu ñoom yahudu bani nan bani nadir ba tey borom kër gi mu ne am na ay mbir yoo xam ne war naa tax jullit bi baaxal këram mu ne waddaafiu inda almumin lil ihtimaami bi islaaxi baytihi iddati umuur mu ne am nay mbir yoo xam ne mbir yooyu noonu war naa tax jullit bi dox ci lépp loo xam ne dafay baaxal dafay jagal biir këram mbir yooyu noonu bi ci njëkk mooy awalan wiqaayatu nafs wal ahli naara jahannam mu ne fexe ba fexe ba fegal sa bopp fegal sa njaboot safara loolu rek war naa tax nga baaxal sa kër ndaxte mbedd mi moom yàqu na te mbedd mi amoo ci sañ-sañ mënoo ñëw ci mbedd mi di imposer nit ñi nan leen nangam ngeen di def mënoo fekk nit ñi ci seeni école nan leen nangam ngeen di def doo fekk nit ñi ci marché ba nan leen nangam ngeen def léegi fenn nga mën a fenn fenn nga mën a tëral say loi ne leen nangam ngeen def lii lii du ngeen ko def mooy fan ci biir kër yi léegi kon war ngaa def ba lépp loo xam ne dafay indi mbaax ci kër gi nga indi ko lépp loo xam ne dafay indi mbon ci kër gi nga teel ko arrêté bu amul woon dara luñ mën a duut baaraam ne lii moo war a tax ni baaxal kër yi lu bokkut ak fegal sa bopp safara fegal ko sa njaboot rek jar na ko fegal sa bopp safara fegal ko sa njaboot rek jar na ko mu indi aaya bi yàlla di wax naan yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla qu anfusakum fegal leen seen bopp wa ahlikum fegal seen njaboot naara safara mu ne safara soo xam ne waquuduha an-naas wal xijaara safara soo xam ne la koy xamb di ko taal safara sa di gën a jër-jëri di gën a am doole mooy lan mooy nit ak xeer jëmmi nit ci boppam ak xeer ñooy gën a may doole safara ñoo koy gën a xamb ñoo koy gën a may doole muy jër-jëri mu ne safara soo xam ne alayha malaayikatun xilaas ay malaaka yu dëgër yoo xam ne amuñ dara ci yërmande ñoo fa nekk laa ya'suuna allaha ma amarahum duñu may yàlla ci dara wa yaf'aluuna ma yu'maruun lu mu leen digal rek ni def ko kon lii war naa tax nga fexe ba baaxal sa kër ndax responsabilité bi day tegu sa kaw yowmal xiyaama nit baax na ba tàyyi yowmal xiyaama ni taxawloo ko fa ndaxte lan ndaxte ñàkk gum ñàkkoon a yar njabootam looloo tax nit ñi taxawal ko fa kon nit ki war def la kon kon biir kër gi mën a baax waa kër gi mën di dund alxuraan ak sunna mu jëmbat ci ñoom ay valeur yu baax ndax responsabilité mën a dégager wu ci kanamu boromam boo xasee def li nga xam ne moo la war après xalaas après moom ci ñoom la mais yow fexeel ba biir kër gi xale yi ne cocc ñëpp tegu ci yoonu alxuraan ak sunna lépp loo xam ne lu bon la lépp loo xam ne lu lislaam di tere la fexeel ba kenn du ko def ci biir kër gi loolu responsabilité la boo xam ne day tegu sa kaw bon léegi nag xale yi nag dinañ xataraayu dinañ yooxu sawaay yi dafa métti sawaay dafa nang fekk yow yaa ngi xalaat safara bi nga xam ne moo nekk sa kanam comprendre yow safara si nekk sa kanam moom ngay xalaat moom ngay tiit yéene woo leen safara bu ko defee nag moom dinañ wequ dinañ wax nangam ak nangam mais mais bis ngi ñëw dinañ xam njariñ li ci kanam nit ki ñëw ni atte ko mu jël téereem ci loxo ndey joram yàlla nee na innahu fi wayan yanqalibu ila ahlihi masrura bu ñëwee bañ réglé ko ba mu jàll dafay walbatiku dem fa njabootam taxaw kontaan di leen wax naan leen jàll naa examen bi alhamdulilah. bon bu dee ki nga xam ne nag dafa nekkoon ci àdduna rek bay xale yi ni def lu leen neex du yeete fajar du tege ci yoon alxuraan sunna bàyyi leen noonu rek borom bi nee na kooku noonu innahu kaana fi ahlihi masruran ci àdduna dafa kontaanoon ci njabootam bàyyi leen rek ni def lu leen neex. kon fegal sa bopp fegal sa kër safara loolu war naa tax ba lépp lu baax nga andi ko ci kër gi lépp lu bon nga fexe ba éviter ko ci kër gi. ñaareel ba ci yi nga xam ne nee na war naa tax nit ki def la tout pour baaxal këram mooy izamul mas'uliyya xam responsabilité bi nga xam ne moo tegu ci kawam. boo xamee responsabilité bi nga xam ne moo tegu sa kaw nga xam responsabilité bi nga xam ne moo lay xaar ëllëg nga xam ko di ko bàyyi xel kooku di nga def la tout pour sa kër mën a baax. mu indi xadisu Anas bi nga xam ne mi ngi ko jëlee ci Yonent bi alayhi mu ne inna allaha sa'ilun kulla raa'in amma star'aahu yàlla kenn ku ci nekk dana la laaj lim la sàmmloo woon a xafida dhalika dana la laaj ndax sàmm nga loolu am dayya wala sànk nga loolu ndax sàmm nga ko wala sànk nga ko mu ne xataa yus'ala rajulu an ala ahli baytihi di leen laaj nit ki di ko laaj di ko laaj ba laaj ko nag num defoo nag njabootam dinañ topp nit ki di ko laaj di ko auditer di ko laaj di ko laaj ba laaj ko num defoo nag njabootam léegi nag kuy xalaat loolu xam ne loolu mi ngi sa kanam ngay bàyyi xel loolu kooku loo mën ci xar sa tànk tubay ba kër gi mën a baax ba waa kër gi mën a dund alxuraan ak sunna waa kër gi mën a am ay jikko yu baax waa kër gi mën a jub loo mën rek di ko def ndax yaa ngi xalaat examen bi nekk sa kanam ni war la ko defal al ëllëg loolu ku ciy xalaat moom da nga def la tout pour baaxal kër gi. mu ne ñetteel ba ci yi nga xam ne war naa pousser nit ba mu dox ci lépp luy baaxal këram mu ne annahu al-makaan li hifzi an-nafsi wa salaamati min ash-shurur mu ne kër mooy barab bi nga xam ne fa ngay sàmme sa bakkan yow fa ngay sàmme sa bakkan ba sa bakkan mën a mucc la xam nga boo génnee ci mbedd mi yaa ngi dajeeg yu bon boo demee fa ngay liggéeyee mën nga faa fekk lu bon te mënoo ko dindi ndax foofu noonu nekkul yaa fa yor doole boo demee faneen ak faneen mën nga faa fekk lu te doo ca mën dara léegi nag fenn nga am pour sàmmee fa sa bakkan sa diine aaree sa njaboot aaree fa sa yaram mooy fan mooy ci biir kër gi biir kër gi rek nga am pour mën faa aare sa diine aare fa sa yaram aare fa sa njaboot léegi nag loolu bu kër gi baaxul yaa ngi nax sa bopp xam nga tey bu ne woon bu ne woon tey benn waay bu ne woon moom ruum yi muy dugg yëpp ay ruum la yoo xam ne da yàq day tax xelam di nekk ci lu bon mu ne moom benn ruum la am pour mën faa baaxee muy suñu ruum bi léegi nag bu ñëwee fii fekk fi benn waay bu jàngalee xuraafaat kooku kooku lim doon wut du adduna jaxasoo na rëb na yàqu na fenn nga am pour mën faa làqatoo ba mën a baax muy sa kër kon nag yàlla na sa kër baax boo fa fekkee lu baaxul rek mooy wane na yow perte nga ci adduna amatoo ci adduna fooy mën a amee mbaax amatoo ci adduna fooy mën a amee njub kon kër gi négam boo jaaxlee ci adduna bu adduna yëngatoo adduna ñuul kukk fenn nga am pour làqatoo fa mën a arsa sa diine mooy sa biir kër yàlla na fekk sa kër baax yàlla na fekk sa kër baax. mu andi xadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne tuuba liman malaka lisaanuhu wa wasi'ahu baytuhu wa baka ala xati'atihi texe ñeel na koo xam ne moom na làmminam tuuba liman malaka lisaanuhu texe ñeel na koo xam ne moom na làmminam téye na làmminam du wax lu mu wax fexe na ba téye làmminam lu ñor lay wax bu ci noppee noppi na doo ko dégg ci ay détails yeneen wa wasi'ahu baytuhu këram doy na ko këram doy na ko lambar-lambar beeg taxawaalu beeg fréquenté garam place yu am njariñ yeeg yu amul tak njariñ ak wër dugg fii génn fii loolu tamit nekku ci wasi'ahu baytuhu këram doy na ko sëkk li ma gën a marqué ci xadis bi mooy lim jeexalee mu ne wa baka ala xati'atihi muy jooy ay ñaawteefam di xalaat ay bakkaaram di ci jooy bakkaaram doy ko sëkk tere ko nelaw mu ci xalaat ba di ci jooy mu ci xalaat di ko bàyyi xel di ci di ko tuub yeneen bi nee na kii taxe ñeel ko om na làmminam téye na làmminam wa wasi'ahu baytuhu këram doy na ko këram doy na ko nag buñ ko waxee tegtalewul ne mooy ma nga biir këram rek kon moom tamit ci xadis bi lay dugg déedéet ñenn ñi ngi seen biir kër mais ñi ngi ci room bi ñi ngi ci whatsapp bi ñi ngi ci live bi fu ñu nekk fay wax lu ñu war ta wax kooku même boo toogee sa kër ne génnoo tamit xamal ne ñi xadis bi di wax naan texee ñeel na leen bokkoo ci ndax yaa ngi ci faneen di ca wax loo war ta wax mu ne wa baka ala di jooy ci ay ñaawteefam di jooy ci ay bakkaaram di ko jéggalu yàlla suñu borom nee na kii texe ñeel na ko. naka mu indi xadiisu Muaz ibn Jabal Muaz mu ne ahida ilayna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi xamsin Muaz nee na yenent bi dafa kóllërante woon ñun juróom yenent bi alayhi salaatu dafa kóllërante woon ñun juróomi mbir bi ci njëkk mooy mu man faala minhunna kaana daaminan ala allah képp ku def benn ci yooyu am na garantie ci yàlla suñ borom moisay wax de mu ne yenent bi dafa kóllëranteeg ñun juróom képp ku def benn ci yooyu am na garantie ci yàlla bi njëkk mooy man aada mariran ku seeti ku feebar nit feebar nga seeti ko am nga garantie ci yàlla aw xaraja maa janazatin wala mu génn ànd ak néew néew bu faatu mu dem topp ko bañ sang ko sang ko jullee ga denc ba yépp mu topp ca kooku képp koo def am na garante ci yàlla aw xaraja xaasiyan fi sabilillah wala mu génn di jihaad ci yoonu yàlla képp koo def am na garante ci ci yàlla aw daxala ala imaamin yuridu bi dalika taadiruhu wa tawqiru wala mu dugg ci suuf nguuru imaam wala mu dugg ci suuf ci suufu imaam maanaam ci gouverneur imam boo xam ne lam bëgg rek mooy may doole imaam boobu noonu jox ko cër warmaal ko jox ko wàccuwaayam looloo ko dugguloo foofu mu ne kooku noonu am na garantie ci yàlla. mu ne aw qaada fi baytihi wala mu toog këram koo xam ne dafa toog këram gis ne fitna bari na ah jaxasoo bi kat bari na te boo jaxasoog nit ñi lu lay muccloo du yomb looloo tax mu dem dugg biir këram toog fa kooku noonu am na garantie am na garantie ci yàlla. fa yaslamu naasu minhu wa yaslamu nit ñi daal di mucc ci moom moom tamit mu mucc koo xam daal dem na toogi këram nit ñi mucc nañ ci moom ba mënuñ koo yàqal mënuñ koo wàll lu bon moom tamit mucc na maanaam nit ñi mucc neen ba moom munta wàll nit ñi même bu amee lu bon nit ñi mënuñ moom munta wàll nit ñi waaye moom tamit muccal na boppam ci bu dee lu la ci nit ñi la nekk nit ñi duñ ko wàll yii daal moom la yeneen bi wax ne képp koo def am na garantie am na garantie ci suñ borom mu indiwaat xadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne salaamatu rajuli min al fitnati an yaldama baytahu lii muccal doomu aadama ci fitna mooy mu saxoo këram toog këram jàpp ñàmburam toog këram li lépp mu koy wax mooy bu fitna amee am lu jaxasoo nga xam ne boo moytul mën nga cee yàqu nga dem toog sa kër toog noppi bañ a dugg ci ay coow. way la waxuñ nit ñi xëy dem liggéey nga tëdd sa kër naan yonent bi nee na yenent bi nee na taxoo yenent bi nee na saxoo sa kër moom moo am solo déedéet waxuñ la loolu ñuy wax mooy bu fitna amee mbir mi jaxasoo ngay bañ nit yàq la ngay bañ dugg ci ay coow nga dem toog sa kër wala koo xam ne këram balaas ak ak palaas ba muy liggéeyee bu paree dem na këram toog te kooku la wax koo xam ne tànkam guddul këram lay dem bu paree ma nga ca palaas ba muy liggéeyee bu liggéeyee wàcc dem na këram toppul garam place yeeg fa ñor mu dem fa ñorul mu dem dugg fii yeeg fii nangam moom suñ mbokku jigéen yi xew yeeg subhanallah xew boo xam ne du tàyyi ci xew mu fu mu day laaj xew am na xew nag kenn terewul a xew de mais xumbaay bu bari boobu noonu léeg li lii wal xol ci la bokk lool mustaan ah ba tey ci nga xam ne war naa tax nit ki xër ba baaxal këram mu ne anna naasa yaquduuna akthara awqaatihim fi gaalib daaxila buyutihim mu ne nit ñi lu ëpp ci seeni waxtu ñu ngi koy jeexal ci seen biir kër mu ne nit ñi li ëpp ci seen waxtu ñu ngi koy jeexal ci seen biir kër mu ne négam négam euh, seen waxtu lu gën a bari ci seen biir kër la ñu nekk kon war nañoo xër kon ba kër gi mën a baax ndax li ëpp ci seen waxtu foofu lañ koy nekk xëy na du ñàkk buñ xëyee liggéey wala léeg-léegi ni génn dem fenn buñ amee soxla fenn waaye daal lu ëpp ci seeni waxtu ci kër gi lañ koy nekk mu ne kon war nañoo fexe kon ba kër gi mën a baax ndax nigam fa nga ëpp looy nekk kon war na kon foofa war naa baax kon ndax bu dee fa nga ëpp looy nekk te foofa baaxul kon loola yàq dana yomb waaye loola yàq dana yomb. mu ne bokk na ci yi nga xam ne war naa tax doomu aadama bi xër ci baaxal këram mooy anna al ihtimam bil bayti huwa al wasilatu al kabira li binaa'i al mujtama' al muslim mu ne yittewoo kër mooy première jéego pour defar société boo xam ne ab euh, société jullit lay doon boo bëggee defar ab société boo xam ne julit jullit lañuy doon première jéego bi mooy fexe ba defar kër gi ndax imam bi taxaw ci kaw minbar bi ci kër gi la jóge président bi ngay kaas naan nangam ak nangam deful di jikko sangam la yor ci kër yi la jóge Eh, député yi ngay wax ci kër yi lañ lañ jóge xale bi nga romb ci mbedd mi muy saaga ci kër gi lañ jóge kon ñi ngi fiy gis ñëpp ci kër yi lañ juge kon boo bëggee jëmbat ñoom jikko yu baax nga fexe ba gindi leen ni bàyyi jikko yu bon kon na ngay def mooy fexe ba baaxal kër yi boo baaxalee nit ñi ci biir kër yi ñoom bu ko defee kër gu ci nekk fexe ba baaxal ay goneem gone yooyu noonu buñ dajee ci koñ bi day yomb ni baaxal koñ bi waa koñ boobu noonu day yomb ni baaxal dëkk bañ nekk waa dëkk boobu noonu day baaxal day yomb ni baaxal région biñ nekk waa région yooyu noonu yépp nag buñ dajee day yomb day yomb ni baaxal day yomb ni baaxal réew mi nga xam ne moom lañ nekk moom lañ nekk di fa dund. kon yii ay mbir la yoo xam ne moom la lim ne yii rek war naa tax jullit bi xir ci loo xam ne ci loo xam ne day baaxal këram mu tàmbali nag conseil yi nag euh, conseil yu njëkk yi mi ngi ko tiitre takwiinul bayti former kër takwiinul bayti former former kër noonu la tiitre euh, conseil yu njëkk yi mu ne bi njëkk ci conseil yi euh, mën ngeen a bind xusnu ixtiyaari zawja moo njëkk ci conseil xusnu ixtiyaari zawja rafetal ni ngay tànnee soxna rafetal ni ngay tànnee soxna moo njëkk ci conseil yi rafetal ni ngay tànnee soxna rafetal ni ngay tànnee soxna moo njëkk moo njëkk ci conseil yi bu dee bu dee bu dee bu góor bu dee rafetal ni muy tànnee borom kër. rafetal ni ngay tànnee borom kër bu dee jigéen bu dee jigéen rafetal ni muy tànnee borom kër kon loolu moo ci jiitu kon nit ki nit ki jug pour bëgg a defar këram ëllëg bëgg a baaxal këram lu njëkk ci loo xam ne moom lañ koy soññi mooy mu rafetal ni muy tànnee soxna ci góor bu dee jigéen rafetal ni muy tànnee borom kër kon yow mi jug ngir baaxal sa kër ne wuñ la fexeel am kilim fexeel ba am Ah, fexeel bana am nangam ak nangam fexeel ba na am nangam déedéet mais première jéego bo xam ne yaa koy def ngir bëgg sa kër baax xamal ne li ci njëkk mooy fexeel ba am soxna su baax bu dee góor fexeel ba am borom kër bu baax bu jigéen. mu daal di tàmbali xadis wala mu indi aaya bi aaya bi nekk nuur mu ne wa ankixul ayaama minkum wa saalixiina min ibaadikum na ngeen takkal al ayaama minkum mooy ñi nga xam ne ay gor lañ maanaam nekkuñ jaami kenn wa saalixina min ibadikum ak ñi nga xam ne ñoo baax ci seeni jaam loolu mooy ba jaam di am wa imaikum moom tamit mooy jaam bu jigéen rek mu ne in yakunu fuqara yughnihum allah min fadli bu dee dañoo nekk ñu ñak yàlla dana leen woomalal ci ngëneelam wallahu yàlla waasi'un alim yàlla yàlla suñu borom mooy ku yaatu ki yàlla suñu borom ku xam mu teg ci indi xadis bi yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne tunkaxul mar'atu li arbaa jigéen des na ko takk ngir ñeent li maaliha ngir alalam wali xasabiha ngir darajaam mooy fi mu bokk wali diiniha déedéet wajamaaliha ak ngir taaram wali diiniha ak ngir diineem fasfar bi daati diini taribat ya dàkka dàkkal borom diine euh, jëlal borom diine taribat ya dàkka waxiinu arab la mooy doo dóor solo loxo ci ëkk rek mooy loolu maanaam doo rëccu mu ne kon jigéen des na ko takk ngir ñeent mu ne limaaliha ngir alalam wali xasabiha ak ngir darajaam maanaam fu mu bokk wa jamaaliha ngir taaram wali diiniha ak ngir diineem fasfar bi daati diini taribat yadaaka tànnal borom diine bu ko defee doo ko rëcc bu ko defee doo ko rëcc kon loolu moom jarta guddal jaatal xadis la bu simple bu leer yenent bi alayhi salaatu salaam moo lay leeral di la conseil ne la kat sawaay nga ne a ah mu ne la jigéen des na ko takk ngir ñeent alalam darajaam taaram ak diineem mu ne yow nag bu ma lay conseil jëlal borom diine bu ko defee doo ko rëccu bu ko defee loolu doo ko doo ko doo dem ba jëmmi jamono ngay ngay ngay rëccu ci loolu daanaka xadis boobu ñaari côté yëpp mën nañ cee mën nañ cee mm, nga jariñoo mais :fra surtout :fra ku góor ki mën naa jël xadis boobu noonu mu nekk ci kanamam mu téye ko am na ay xadis yuy ñëw yoo xam ne ci kanam %e jigéen bi dina ko mën a téye mu nekk lu koy leeralal yoon wi. mu indi beneen xadis alayhi salaatu wa salaam di wax naan addunya mataa wa xayru mataa'i dunya al mar'atu saaliha mu ne adduna lépp ay bagages la adduna lépp ay ay lépp ay poñet la. mu ne li gën ci poñet ci àdduna li gën ci bagaas yi àdduna yi mooy almaratu saalixa jigéen ju baax mu ne loolu moo gën ci poñetu àdduna yi moo gën ci nit di am ci adduna kon loolu boo ko waxee ku góor ki nga jox ko ko nga xam ne xamal ko ne ko amal sa kër immeuble ko bam bam rafet defal ay kilim def ko ba muy jolli jolli ba mu taaru nu mën a mel ci àdduna jëlal soxna su baaxul nga teg ko fa kër gi ci ràpp la jëm doonaan ku simple ñàkk mooy torop kër gu ñàkki wi matériel ñàkk mooy soxna su baax nekk fa daanaka da ngeen di dund ab aljana te boobu mën na am sax dërëm yoru leen ko kon àdduna lépp ay bagaas la lépp ay ay nga poñet la bi ci gën ci bu nit di am ci kaw suuf mooy almaratu saalixa jigéen ju baax yonent bi alayhi salaatu salaam waxaat ci beneen xadis mu ne li yattaxida ahadukum qalban shaakiran na kenn ku ci yéen kenn ku nekk ci yéen na fexe am qalban shaakiran xol boo xam ne dafay sant suñ borom xol boo xam ne dafay sant suñ borom di xalaat ci xeewul yàlla di ko ci sant. am tamit làmmin boo xam ne dafay tudd suñ borom làmmin boo xam ne dafay tooy di ko sàbbaal di ko màggal làmmin buy jàng alxuraan ak mboolem xeetu zikir yi tan a ala amri al-axira waaye am soxna soo xam ne daf koy dimbali soxna soo xam ne daf koy dimbali ci mbiru al-axira soxna su yeete fajar na ala sabilil soxna su yeete fajar soxna su suy soññee ci jàngal soxna soo xam ne dafay soññee ci jàngal Alxuraan soxna soo xam ne boo sàgganee sa léeg-léeg moom mooy jël xale yóbbu leen daara mooy jël xale yi yóbbu daara waaw kon na kenn ku nekk ci yéen fexe ba fàggu ba am xol boo xam ne xol la buy sant yàlla di sant xéewal yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ am lammin boo xam ne lammin la buy tooy ci tudd yàlla suñ borom subhaanahu wa taala am soxna soo xam ne tamit daf koy dimbali ci mbir alaxira soxna soo ne daf koy dimbali ci mbir alaxira yi may wax ni yëpp même jigéen da koy jël mu nekk même xadis boo xam ne moom lay waxal fexeel ba am xol boo xam ne dafay màggal yàlla di ko sant lammin boo xam ne dafay tooy di tudd xéewal yàlla yi ak ak di zikar fexeel tamit ba am borom kër boo xam ne dina la mën a dimbali ci sa mbir alaxira dina la mën a dimbali ci sa mbir alaxira mu indi beneen xadis mu ne ñëw na ci beneen riwaaya alayhi salaatu salaam ne yaa Muaz qalbun shaakir wa lisaanun dhaakir wa zawjatun saaliha tu'iinuka ala amri dunyaaka wa diinika xayru maktanaza nnaas mu ne yonent bi alayhi salaam dafa wax Muaz ne ko yow Muaz ibn Jabal xol boo xam ne de xol la buy sant xéewal yàlla yi ak lam mu ne yooyu noonu bi ci gën mooy yi nga xam ne yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam tudd nii yii yonent bi alayhi salaatu salaam tudd nii daal mooy yi gën ci loo xam ne nit ñaa ngi koy denc tey mais xoolal foofu li wax soxna soo xam ne daf lay dimbali ci mbiri àdduna ak ci mbiri soxna su lay dimbali ci mbiri àdduna koo xam ne léeg-léegi yi nga xam ne moo la war ci kër gi yenn saa mu jàppale la ci fa ngay liggéeyee tamit yenn saa mu jàppale la ci bu dee jàngkat nga léegi yenn saa mu jàppale la ci yenn gëstu yeeg yenn baxs yi di la jàppale daal ci mbiri àdduna di la yee ci àdduna lu baree bari wa diini ka ak tamit sa mbiri diine ci jàngal la yenn ka masala yi ya fàttali la yenn yi nga xam ne eh, sa mbiri diine la mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na loolu moo gën ci loo xam ne doomu aadama a ngi koy denc tey koom-koom mu indiwaat beneen xadis bi yeneen tamit alayhi salaatu salaam di wax ne tazawwajul waduudal waluut inni mukaasirul anbiyaa yawmal qiyaama takk leen ñi nga xam ne ay gone leen ba pare nekk ñu mën a jur takk leen ñi nga xam ne ay gone leen ba noppi tamit doon ñu mën a jur mu neen man damay bari lanteeg nit ñi yawmal qiyaama damay bari lanteeg yonent yi boo lëgëy damay bari lanteeg yonent yi bu yawmal qiyaama kon bu ngeen di takk takk leen ñu mel noonu mu indi beneen xadis alayhi salaatu salaam di wax ne aleykum bil abkar maa ngi leen dénk ñi nga xam ne ay jànq lañ maanaam ñu mosta sëy mu ne fa innahunna aadabu afwaaxa ndaxte ñooñu ñoo gën a teey ay wax ñooñu ñoo gën a ñoo gën a ñoo gën a teey ay wax seeni wax moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a neex moo gën a dal moo gën a moo gën a tey wa antaqu arxaaman ñooñu ñoo dàq mën a jur ñoo gën a mën a jur mu ne wa arda bil yasir ñooñu dañoo ñooñu dañoo gën a mën a gërëm loolu tuuti wa arda bil yasir maanaam mu ne ñooñu noonu lu tuuti doy na leen wax ji wax ne lu tuuti doy na leen borom xam-xam yi nee nañ lim ci jublu mooy ci lii borom kër di seq ak soxnaam mu ne ñooñu de lu tuuti rek doy na leen ci ndax dañu am kersa dañu am dañu am kersa moo tax mu ne lu tuuti rek doy na leen ci am nañu ne de léegi loolu ndax wala xaw ma vaar loolu wa arda bil yasir nag ma ne loolu lu tuuti rek ci dund doy na leen ba tey mu andi xadis bi nga xam ne xadis bi laa doon xaaral jigéen ñi bi mu ne nit ki ñëw tamit di labat si mu ne nga bàyyi xel xadis bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam di wax ne ida ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu man na xuluqahu wa diinahu fa zawijuhu bu leen nit dikkalee koo xam ne gërëmloo ngeen jikkoom gërëmloo diineem fasawu juuxu na ngeen ko dencal illa tafaalu bu ngeen deful loolu takun fitnatun fil ardi wa fasaadun arid fitna dina am ci kaw suuf yàqute dina am ci kaw suuf bu leen nit dikkalee boo xam ne gërëmloo ngeen jikkoom ah, gërëmloo ngeen jikkoom mooy xool ngeen ay jikkoom ba gis ne jikko yi macha nekkul ku gaaw a mer ku mën a nekkul ku te xet maanaam ay jikko dal ay jikko côté boobu jikko rek ngay xool wa diinahu diineem ñëw mooy iska fonk na jàkka ja fonk na alxuraan fonk na ñàngalem yeneen bi alayhi salaatu salaam nit ki mën nay fonk yi ba pare jikko zéro nit ki mën nay am jikko ci li yenn yenn jikko yi mu amee ko mais diine diine zéro moo tax wax ji yeneen bi alayhi wax dafa matale xoolal jikko ya gërëm loo nga ko xoolal diine ji jërëm nga ko ku mel ni bu ñëwee takkal leen ko mu bu ngeen ko deful de yéen a ngi tijji yéen a ngi tijji ab ci kaw suuf yàqute bu mag dana am ci kaw suuf ka bu ngeen ko deful. ñaari xadis yi boo ko jëlee day complété boo jëlee xadis bi wax ne jigéen des na ko takk ngir ñeent ngir alalam ngir darajaam ngir rafetam ngir diineem jëlal ma borom diine ji bu ko defee doo ko rëccu. xadis bu mel nii boo ko jëlee teg ko ci loxo góor jël jigéen nga teg ci loxoom xadis bi yonente bi alayhi salaatu salaam di wax ne bu leen nit dikkalee koo xam ne gërëmloo ngeen diineem gërëmloo jikkoom na ngeen ko dencal boo ngeen ko deful yàqute day am ci kaw suuf ñaari xadis yi dafay dimbalante kon mën nañoo taxaw foofu nga xam ne tey kon tey benn ci conseil rek lañ jël mooy rafetal ni ngay tànnee soxna ci góor rafetal ni ngay tànnee borom kër ci jigéen kon jël nañ benn conseil incha allah beneen samedi incha allah buñ fi yàlla bàyyee ni continuer wat kañaneen conseil allahuma salli wa sallim wa barik wa anim ala abdika ka nabiyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi